Euh, li ñuy laaj mooy lan mooy àtteem lan mooy àtteem est-ce que salaatul xawf mooy ne dafa nekk loo xam ne farata la def ko euh, wala est-ce que sax julli la yoo xam ne loolu man nañ ko def ba léegi hein man wax la wax waxaata ma ne est-ce que salaatul xawf déggoo salaatul xawfi est-ce que c'est valable jusqu'à présent ginnaaw yonent bi dund ginnaaw génn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam àddina est-ce que salaatul xawfi jullit ay nit mën nañoo taxaw ne léegi ñun dañuy def salaatul xaw fi ce que loolu mën naa am mooy li ñu bëgg a wax foofu mooy est-ce que salaatul xawfi dafa newoon loo xam ne jagleeg yonent bi la aleyhi salaatu wassalaam lu ko yàlla jagal jagleel la moom rekk ko waroon a def moom rek ko ko mën a def ba bu génnee àddina kenn mënatu koo def ci ginnaawam wala déet foog naa leer na tasawurul masala ah loolu benn la beneen laaj bi mooy salaatul xaw fi moom est-ce que ci kër yi lañ ko mën a def mën nañ ko def ci réew ci dëkk bi wala walla en voyage kese lañ ko mën a def loolu bi de beneen laaj est-ce que salaatul xawfi par exemple bu doon ne dañoo nekk période d'insécurité comme ba ab guerre am biir Dakar yàlla mu ci yàlla musal man nag bu ma joxee exemple bu amee Afghanistan ndax ñu am na ñoo xam ne tendance boobu lañ yoon bu dee yëf lu baaxul ñu ne comme bu guerre xawoon Guinée déedéet lu tax ñu naan Guinée Guinée Sénégal daa suufu senegal daal gën suufu Guinée man sénégalais laa bu may joxe exemple exemple du ma naa ay bu guerre comme bu guerre amee Afghanistan déedéet bu guerre amee biir Dakar laay wax waaw wala biir Bawol ndax man foofu laa dëkk booy joxe exemple loolu la ana sa suuf yow nan la gën a suufas keneen eh, exemple la rek kan moo ñaan bu am ñaanuñu ko mais joxeel exemple yow fi nga xam ne mooy foog nga boobu eh, mooy kon loolu la kon ima euh, exemple bu guerre amoon biir Dakar est-ce que les Dakar waa région Dakar est-ce que ñoom boo xam ne dañuy jàmmarloog ñi nga xam ne ñoo leen song si est-ce que bu boobaa dañuy julli sala mën nañoo julli salaatul xawfi wala déet te ndax ci biir dëkk bi lañ wala boog il faut mu nekk guerre boo xam ne ci voyage la mooy. comme guerre bi gaa yi jóge Dakar dem dem dem dem tam dem fële Mali di xare foofu est-ce bu boobaa ci loolu lool rek la mën a nekk wala man naa nekk tamit biir ci biir dëkk bi bu ñu paree lool di ñaata beneen laaj beneen laaj bi mooy lan mooy façon wi salaatul xawfi ak lan moo ci wér ak est ak ñaata ñaata yoon na ko yonent bi alayhi salaatu salaam julli d'abord loolu tamit benn laaj bi amaana ñu ñëw ci ak beneen salaatul fi ñaata façon kayfiyaat ñaata façon julli salaatul xawfi moo am ñaata la yooyu yëpp insha allah dinañu ko gis ak après bon est-ce que am na yoo xam dañ naan lii wa gën dëgër wala déet Ah, liñ lay njëkk a wax mooy mooy mise au point boo xam ne foofu fokk affaire boobu leer tout au début début bi mu leer ci njàlbéen bi bi mu nekk loo xamante ne nii lu leer la tranchant clair et limpide mooy salaatul xawfi bokk la comme liñ naan salaatul iid xam nga da ngay dégg ñu naan jullit iid non salaatul xaw fi du lu mel noonu de comme ñu ne xam nga jullit iid comme jullit tabaski wala julli korite xam nga lool dafa am julli boo xam ne bu spécial la deux rakka yooyu ñuy def ak ni ñu koy defee ak seeni forme ah mais mooy ne salaatul xaw fi nag du loolu xam nga loolu mooy julli boobu noonu du farata mooy ne bokkul ak juróomi julli yi ñuy julli du julli loolu par exemple nit manul ne mu yeewu ne moom du julli day bàyyi bon comme que tay la tabaski day bàyyi bu demee rek ci mbooloo mi bu ñuy julli tabaski léegi loolu mooy fajaram déedéet ndax loolu du farata loolu déedéet mooy mooy salaatul xaw fi nag du lu mel noonu loo xam ne comme salaatul istisqa du lool tamit comme jullit baaw naan loolu du loolu comme salaatul janaasa déedéet bokkul ak loolu mooy bu ñu dégg salaatul xawfi ñu ne ah kon comme salaatul istisqa wala salaatul iid wala salaatul janaaiz wala janaasa loolu bokkul mooy ne wuute nañu duñu benn ndax lan salaatul xawfi ah lenn la mooy ne day am day am julli la joo xam ne bu dee ci ñi ne ci kaw mooy lii ci mise au point bi léegi dinañ ñëw ci masala boobu de est-ce que mën nañ koo def ci ci butéem déet ci est ci biir dëkk bi wala déet mooy ne salaatul xaw fi mooy même julli yi ñuy julli comme ñu ne tisbaar jot na tàkkusaan jot na fajar jot na gee jot na julli boobu noonu moo ñu fekk ci période d'insécurité boo xam ne mënuñoo taxaw jullee ko comme ni nga xam ne noonu lañuy jullee en temps normal julli boobu la bu dee ne ñeent lañ ko war a julli bu nekk ci dëkk bi ci kaw ñi ne dañooy mën nañ ko julli ci kaw dëkk bi ñeenti ràkka lay doon bu dee ne dañoo tukki distance boo xam ne mën nañ cee wàññi julli bu boobaa ñaari ràkka lay doon ci kaw ñi nga xam ne dañu ne Euh, mooy bu dee ah dañ naan euh, ndax julli bon fay loolu bon est ku ku ku ku voyage yi est ku voyage yi wàññi bi farata la wala du farata loolu masala la boo xam ne traité woon nañu ko traité woon nañu ko boo gisee traité woon nañu ko ca waxuñoo xanafiye yi rahmatullah alayhi ñoo jàpp ne loolu farata la ku ju ku ku ku dukki yow amul du du du du du li nga xam ne mooy euh, choix ngay am choix naan bu ma neexee wàññi wala loolu ñoom dañoo jàpp ne obligation la nga war a wàññi. Euh, te loolu gisoon nañu bon loolu gisoon nañu ko léegi waa jumhuur ne déedéet loolu possibilité la ku mu neex nga wàññi ku mu neex nga bañ a wàññi ku wàññi nag moo gën ndax loolu mooy sunna ci bi alayhi salaatu wassalaam ku wàññiwul nag kooku mënuñu ko wax dara moo tax bu reene tukki la ko ñoo xam ne ñoom dañu jàpp ne léegi ñun dañuy wàññi bu boobaa kooku salaatul xawfi boobu ñaari ràkka lay doon bu doon ñeent ndax lan tukki bi moo ko waral kon loolu la léegi kon mooy loolu lu am solo la léegi ñu daldi indi beneen mise point mooy salaatul xaw fi comme que julli la en temps d'insécurité mooy nag dafa am façon yoo xam ne ak acte yoo xam ne day wuteeg julli ji nga xam ne danga koy def en période normal kon loolu yëpp nag dinañ ko gën a gis loolu dinañ ko gën gis dinañ ci gina a dugg insha allah bu ñuy nekk ci li nga xam ne mooy euh, ci biir euh, masail yi dinañ gën a gis loolu léegi kon buñ ñëwee ci premier li nga xam ne mooy euh, masala bu njëkk bi mooy léegi mais est-ce que salaatul xawfi mën nañ ko def ba léegi mooy est ginnaaw ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam nit mën na ñëw ne day julli julli d'insécurité loolu mën nañ koo def wala déet façon boobu mooy xam nga euh, waxoon naa ni duma dugg ci dugguñu woon ci détail bi gisoon nañ bi ñuy nettali xew-xew bi ci riwaaye yu imaam euh, Ibn euh, Hisham rahmatullah alayhi yu yooyu noonu te waxoon nañ ñi ko soloo tamit ñeneen wax nañ la ñu ci sunan yi ñu ngi tamit ci musnadu imaamu Ahmad yenn yenn imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhi soloo na ko léegi mooy duggul woon ci détails yi comme ni ñu ko waxe woon léegi mu des mooy est-ce euh, mooy gis nga noonu ñu ko defoon mooy yonent bi alei satu salaam jullee jiite ñiy ñaari ràkka daal di sëlmal après ñeneen ñi ñëw mooy ñeneen ñi entre temps ñu yor seeni seeni seeni ci seeni arme di défendre am benn bi mooy day day day day lan beneen bi ñu gisoon mooy euh, boobu dañuy jàkkaarloog noon bi noon bi nekk ci xibla bi euh, première rang bi gën a jege yonent bi alayhi salaatu wa ak ñi ci ginnaaw ñoom ñépp ñooy sujjóotal ñooy ñooy raak mooy ñooy defandooru ko allahu akbar ñu defandoo mais après bu sujjóotee ñépp sujjóotandoo non bu ruukoo ay ñépp ruukoondoo ndax ruukoo da ngay di xool mooy boobu boobaa da ngay xoolaale di sóoraale ñi nga xam ne ñooy noon bi mais bu jógee taxaw léegi war a sujjóot ñi ci kanam ñoom ñooy sujjóot ñi ci ginnaaw taxaw yor seeni arme xam nga façon boobu mooy loolu kenn du ko jullee euh, ci temps normal kan mooy jullee noonu loolu ku ko jullee temps normal mooy si julli julli di yor arme wala di am looy téye di yëngal ka def yi wala di ci kooku sa julli yàqu na ndax jëf yu bari ci biir julli day yàqu julli mais euh, kon mooy léegi. Euh, mooy léegi est-ce que façon julli boobu noonu ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam mën naa nekk ba léegi jumhuurul ulamaa dañ ne sii dañu ne sii euh, julli julli julli jooju day am ba léegi mooy ne day am ba léegi euh, muy salaatul xawfi day am ba léegi Euh, te ñoom ñoom daanaka seeni seeni dalil moom moom mooy ëpp ba mooy dafa leer leeru boo xam ne moom moom moom moom jarul ak tudd ko ndax saxaaba yu bari jële nañ ko ñoom sam Seydina Xudayfa ñoom ñépp def nañ mooy bu doon ne ci yonent bi alayhi salaatu salaam képp la yem que moom mooy ab jag ab jagleem la que moom bu génnee àddina jeex na keneen du ko mën a def ginnaaw bu doon loolu kon saxaaba yi du ñu ko def du ñu ko jële ci saxaaba yu bari yoo xam ne Seydina Abdullah ibn Umar ñu bari ci ñoom saxaaba yi ñoo xam ne julli nañ ñi nga xam ne mooy salaatul xawf bu doon ne ñoom dañoo xamoon ne kon lii ci yonent ci alayhi salaatu salaam la yem kon bon kon kon ñu ko woon def kon doonuñu ko woon def euh, léegi kii ne mu am nag koo xam ne da cee génn jamaahir sax mu wax lool Euh, muy abu yuusuf muy abu yuusuf bokk ci as-saaxibaan mooy ñaari àndandooyu imaam abu xanifata an yu mag yooyu ak abu yuusuf la ak muhammad ibn al-hasan ash-shaybaani rahmatullah alayhima ñoo nekkoon les les deux plus grands disciples de du grand imam imam an Abu Hanifa an Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñaar ñoo ne woon taalibeem yu mag yi ba Abu Yusuf moom nag al-Qadi Abu Yusuf moom la moom danee non loolu ci yonent pour yonent bi alayhi salaatu wassalaam rekk la woon ñu ne ko waa ah, imaam loolu moom nu mu demee noonu mu ne si après yonent bi alayhi salaatu kenn mënu koo def ndax lan mu ne ndax alquran aaya bi wax lool ci suuratu nisaa bi nga xam ne moo ñëw di wax ci suu ci li nga xam ne mooy salaatul xawfi Ah, bi suñu boroom di wax naan ci aaya 102 ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa in wa in wa idhaa kunta fiihim fa aqamta lahumu salaata faltaqum taa'ifatun minhum ma'aka aaya boobu noonu ba nim jeexe mu ne ndax wa suñu boroom ki mu adressé parole bi mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom la adressé ki wa idhaa kunta yow boo newee yow alayhi salaatu wa salaam fiihim ci sa saxaaba yi fa aqamta lahumu salaa nga taxawal julli mooy di leen jiite mu ne moom mu ne loolu day won ne kon affaire bi yonent bi alayhi salaatu la ko suñu boroom adressé kon nag wa ida ne wa ida kunta fiihim boo newee seen biir ñoom saxaaba yi kon bu newul seen biir salaatul xawfi mënula am loolu la loolu mooy tegtalam waaye loolu da gis ne waa jumhur tontu nañ ci ne loolu euh, seydina imaam al qaadi abu yuusuf loolu mën nañ ci tontu kënee yonenti ma lay saab saab li nga ne dañ ko adressé parole bi moom la wa idha kunta fihim looloo tax ñu ne mais suñu boroom est-ce que digaluñu ñu daldi topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ko roy ci roy loolu nag da koo digal mutlaqan ci loo xam ne lu ñu joyal la bu amee lu ci war a génn mooy day am luy ñëw benn exception ne tey nag lii duma leen ko royloo comme li mu wax ci wàllu wàllu lan li mu wax ci wàllu takk lu ëpp ñeenti jabar ak ñi nga xamante ne mooy jigéen goo xam ne dafa ñëw may yonent boppam yonent bi alayhi salaatu wasallam comme yooyu mooy yooyu moom xaalisatan laka mooy jigéen googu ñëw wamra'atan mu'mina in wahaba nafsaha lir nabi in araada an-nabiyyu an yankihaha xaalisatan laka min dunil mu'minin exclusivement réservé amul kenn ku ñëw lool loolu du pays taxaw rek ak nuñ la man di wax doo man di am ci maqaama ma loolu man dane loolu yonent bi alayhi salaatu wa mu ngi suuratu ahzab keese la jigéen mu ñëw ne diw may naa la sama bopp waa ji nangu noonu mu jeex déedéet loolu amul léegi euh, léegi euh, kii ne léegi mooy yooyu noonu moom ñu ne ko waa waaw kay ba mooy il faut loolu am looy yooyu noonu mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam ci lépp lañ koy roy ba ni dalil di ñëwee lu leer que ni tey nag kenn du ko roy ci lii waaw kon lool la ñu ne ko kon yonent bi alei satu salaam alquran bu ñëwee di ko wax yaa ayyuha nabiyyu idha tallaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda pourtant yonent bi alei satu salaam wax yaa ayyuha nabiyyu idha tallaqtumu nisaa moom la adressé par mais ñun ñëpp loolu acte bi ñun ñëpp la moo tax dañ ko dañ naan ko loolu du jagleem fekk amul luy ñëw ne ñu luy jagleem la te fii amul dara luy ñëw ne jagleem la dañ ko ko jagleem voilà lool la ñu ne kon ñun suñu première tontongook beneen tontu bi ñuy tontu ci waxu alqaadi imaam abu yuusuf raxmatullah alayhi mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane ci xadis boobu nekk muttafaqun alayhi sallu kamaa ra'aytumuuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gise ngay julli ñu ne waaw julli leen comme ni ngeen ma gise ñuy julli loolu mooy du rek ci façon bi nii muy jullee ci biti yi mais circonstances yi ak yan waxtu la ko jullee ak waxtu yooyu mooy naka la ko jullee salaatul xawfi moom moo ne loolu dafa bokk ci sallu julli leen comme ni ngeen gise mooy julli ñun nag ñoo gis ci bëtu saxaaba yi à travers bëtu saxaaba yi la ñu gis yonent bi alayhi salaatu salaam jullee salaatul xawfi nii alquran décrire ko ci aaya yooyu ñu la wax kon ñu jullee comme ni mu jullee waaw ci salaatul xaw buñ nee ci période bu mel noonu même circonstance ñu jullee comme ni ñu ni mu jullee woon te loolu lañu digal nañu sallu julli leen kamaa ra'aytumuuni comme ni ngeen ma giseewu gisee usalli may julli ñu ne ñetteelu yoon bu ñuy tontu ci waxu xabibina imaam al qaadi abu yuusuf raxmatullah aley ah ñu ne yonent bi eh, saxaaba yi mooy moom lañ la wax sànk wax nañ ko sànk que ne mais saxaaba yi ñoom lu tax ñu def ko seen ginnaaw bu doon ne te ñoom ñoo gën dégg alxuraan ku dul ñoom ndax ñoo fekke jamono ji mu wàcce circonstances yi ak ni mu dem nekkoon arbaabul balaagati arbaabul lughati wal ñooy doon eh, eh, ay modèle lañ woon ci li nga xam ne ñoo doon les modèles ci Euh, éloquence ak dégg arab waaye ñoom de neewuñ jàppewuñ ne aaya boobu dana yonent bi alei satu la yam moo tax julli nañ ko ñaata yoon lañ ko julli Tibristaan ay ñoom Seydina ci euh, Xudayfa comme ni ma la ko ñoom Seydina Abdullah ibn Umar ainsi de suite ñi ko julli bari na kon loolu lépp day wane ne kon loolu Euh, day wane ne kon wax jooju mooy li gën dëgër insha allah léegi nag beneen masala bi xam naa ci lañuy yem dañ koy gàttal mooy euh, waa léegi salaatul xawfi mën nañ ko def ci dëkk bi walla boog ci voyage rek lañ ko mën a def loolu boroom xam-xam yi wute wuñ ci tukki bi moom ñépp d'accord ne bu dee daf fekk tukki loolu mën nañ ko def ñu nekk ci xare wala yooyu mën nañ ko def mooy xare lañ wax de waxuñu nga tukki nii naan damay julli salaatul xaw fi eh, non non non salaatul xaw fi wax na boppam julli tiit période de tiit ñooñ boroom xam-xam yi dañ ci wute est mën nañ ko julli ci dëkk bi wala déet waxoon nañ la que am na wax ju ñuy tudd ci imam Malik que ne moom dane loolu bu dee ci dëkk bi man dane loolu jëlee ko ci imaam ibn al moom dafa tere na non moom kenn salaatul fii kenn du ko julli fi nga xamante ne mooy ci biir dëkk bi ndax euh, moom moom fi mu ko teg mooy aaya bi aaya ah, ndax aaya euh, suuratu nisaa boobu euh, fi mu jóge la ndax aaya bi dafa commencé mooy ab aaya bi ko jiitu ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa idhaa darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junaahun an taqsuruu minas salaati in xiftum an yaftinakum alladina kafaru innal kaafiriina kaanuu lakum aduwwan mubiina wa idaa kunta fiihim fa aqamta lahum as-salaata faltaqum taa'ifatun minhum ma'aka walyaxuduu aslihatahum fa idaa sajaduu falyakuunuu min waraa'ikum waltaati taa'ifatun uxraa lam yusalluu falyusalluu ma'aka walyaxuduu xizrahum wa aslihatahum ba ni aaya bi jeexee mooy dafa commencé wa idaa fil ardi mooy aaya bi ñëw di di permettre di yoonal li nga xam ne mooy wàññi julli bu ngeen nekkee ci ci tukki fa laysa aleykum junaax mooy man ngeen wàññi julli bu dee da ngeen a ragal ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi daal di leen bett dal ci kaw léegi imaam Ibnul Majishun al-Maliki moom li tax mu ne kenn du ko def ci xadar mooy ci euh, teew ci dëkk bi mooy ne moom aaya bi foofu la jàpp da ne affaire bi ci tukki lay wax aaya bi ak bi boobu bi ko jiitu noonu ak li ci tegu ci tukki lay wax kon nag loolu ci tukki rek la mën a ne waaye waa jumhur dañ ne déedéet mu tax moom lool loolu mafhum bi la jël mooy mafhum bi mooy ne comme que aaya bi ci tukki lay wax këne bu liwee ngay jullee nii bu dee ne noonu lay demee ci période d'insécurité kon liñ ciy dégge mooy ne kon bu dee ne période normale la ci dëkk bi kenn du ko defe noonu waaye nag li gën a dëgër mooy li waa jumhur wax ne loolu mën naa nekk te loolu la ñoom imaam Shafi'i ak ñoo ñëpp loolu lañu wax euh, kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër insha allah euh, kon léegi waxoon nañ ne li ñuy gis tey mooy mais salaatul xawfi ñaata yoon la ko mooy ñaata façon la ñaata façon yaat yi ci lañu ci moom lañu waxoon moom lañuy gis tey euh, loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ku mel ni imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi moom ku mel ni moom dane sax na ci julli tiit six xadiis yoo xamante ne walla sept am na six xadiis wala sept yoo xam ne sax na ci voilà ah kanta imaam ibn Hazm mooy menn al andalusi zahiri bi moom dane wér na ci jul ndax riwaay yi dañoo bari imaam ahmad bien sûr xam na ne am na yeneen yeneen ndax xadiis yu bari ñoo ñëw di wax ci julli tiit mais daf ci am yoo xam ne dañoo wérul nag voilà moo tax bu naan sax na mooy yi nga xam ne moo wér fi moom mais pas que ne daa gisul yeneen xadiis dafa bëgg a wax mooy xadiis yi ci wax non non non mooy moom façon yi mu gis ne ñoo ci wér mooy sept wala six xadiis yoo xam ne ñoo ñëw di wax ci salaatul xawfi moom loolu la seydna imaam ahmad ibn hanbal wax imaam ibn hazm ne wér na ci affaire yi quatorze façon yoo xamante ne nii euh, nu ñuy jullee salaatul xawfi quatorze façon loolu moom bi mu ko indee daal dina koy leeral bindu loo xam ne ci loolu rek la benn ab lu ñuy wax juzu juzu lu benn benn euh, mooy damay bind benn benn masala mu bind genre brochure boo xam ne dama ko ciy leeral ah boo xam ne lii rekk la ci def mooy quatorze yooyu mu gis ne moo wér moom imaam ibn Hazm al-Zahiri kanta imaam ibn al-Arabi al-Maliki ci al-Qabas rahmatullah alayhi dane dane mbir yi ñëw na ci riwaaya yu baree bare bari mu ne yi ci gën a wér nag ci riwaaya yooyu seize riwaaya la yoo xam ne dañoo wuute waaye moom da koo tudd saamu leeral seize yooyu da ko tudd noonu ah imaam al an-Nawawi yi tamit mooy bi mu ko indee ci sharh Muslim al minhaj moom da ko tudd mais leeralul tamit yooyu noonu waaye mu am beneen wax muy waxu imaam ibn al qayyim ci zaadul ma'aad eh, raxmatullah alayhi moom nag dafa dafa dafa dafa dafa synthèse affaire yi dafa dafa synthèse affaire bi dinañ ñëw ci waxam après bu ñuy gis kayfiyaat yi nag ba dugg ci lii lañuy wax nombre yi moom daf ko synthèse ne affaire yi boo ko seetee xadiis yépp ak façon yi ndax tekkiwul ne yow am na xadiis bii day wuteeg bi ci des tuuti rek nga def ko benn ne waa kii kon bii beneen façon la moom mu ne déedéet du loolu ñu bari mu ne nag ñu bari ci loolu lañ tombe ñu bari ci ruwaat yi ñu bari bokk ci nit ñi dañuy gis ne ruwaat yi mooy ñiy eh, rapporter xadiis yooyu day am benn wute ci seen biir ñu jël ko jël seen wute yooyu def ko julli tiit à part ni bii ci façon yi la mu ne bi mu waxee loolu même imaam alxaafis ibn xajar waxu imaam ibn al qayyim boobu indi na ko ci fatxul baari bi mu ko indee dane lii nag imaam al ibn al qayyim wax saaxibul hadi ndax bu ne saaxibul hadi saaxibul hadi mooy imaam ibn al qayyim ndax euh, téereem bi téereem bi noonu la mel mooy mooy imaam ibn al qayyim xam nga zaadul maad mais day wax ay faslun fii hadihi alayhi wax ne lii voilà indi mu hadiyu après looloo tax ñu koy tuddee saaxibul hadiy mu ne loolu nag moom mu wax loolu mooy almu'tamad nag loolu mooy li nga xam ne mooy moom la ñuy sukkandiku moom la ñuy jàpp ah, te loolu tamit moom la imaam <coughs> sëriñu imaam alxaafiz ibn xajar di al iraaqi ah, moom it loolu la wax ne mbir yi mën naa nekk ne dañoo duggante du ne rek xadiis bu ñëw wuuteeg beneen tuuti rek ñu def ko benn benn façon déedéet yenn yi yenn ci ruwaat yi la lay am yenn wuute yu ndaw yoo xam ne même bi la même bi la ñuy yooyu nag dañ leen di boole léegi nag buñ gisee loolu ah, beneen masala mooy ana ñaata yoon la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam julli salaatul xawfi ah wax bu njëkk bi ah imaam ibn Qassar al-Maliki dana yonent bi aleyhi salaatu wassalaam julli na ko dix fois nee na salaatul xawfi am na dix circonstance xew-xew yoo xam ne yu mel noonu la yoo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam mas julli na ko dix fois kanta imam ibn al arabi al maliki mi tuddal cinq mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam julli ko vingt quatre fois vingt quatre fois ci dundam la julli salaatul xawfi ah imaam az-Zayla'i raxmatullaahi alayhi moom mu ne mu ne de fuqahaa yi de dañuy wax lenn ci fuqahaa yi dañu euh, dañu yonent bi alayhi salaatu wassalaam de julli na salaatul xawfi diis ci diis bërëb loolu kan moo sànq ban gis ban wax lañ gis bu mel noonu dix fois mooy imaam Ibn al-Qassar waaye mu ne nag kanta waa ahlu siyari wal yi ñoom li sax ci ñoom mooy ne quatre fois kese la ko yonent mi alayhi salaatu salaam julli fois quatre ñoom moom waxuñu vingt waxuñu dix dañ ne quatre fois lool moo wér ci ñoom te bi ci njëkk mooy bi ñu nekk nii di ghazwatu zaati riqa ak batnu la ak fi nga xam ne mooy Usfaan ak Zi Qarat te yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw kon nag ginnaaw bi nga xamante ne ci lañu gis loolu ñu dugg nag kon ci kayfiyaat yi kon gis na ñaata ñaata façon lañu mën a la ñuy jullee salaatul xawfi wax yi kon wuute na ci ñaata yoon la ko yonent bi alayhi salaatu wasallam julli wax yi wute na ci léegi mu des léegi nag nañ digg nag nañ dikk ci ci ndayi mbill ji loolu nag euh, mooy ñe année ana yan ñooy façon yooyu léegi nag leeralal nag léegi nag tojal yax bi tojal ma wuñ wi degal nga toj mu leer coow lu jeex ñu xam lana lanay lan lu waaye xamee après boote doomam waaw bon liñ lay wax dañ naan bon affaire yi dafa bari bari na bari boo xam ne riwaaye yii wax ci salaatul xaw fi dañoo bari am na nag loo xam ne foog noonu laa bëggoon a def mais après dama gis ne am na lu ko gën mooy li imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah wax indi lool kese mu jeex ndax imaam Ibn al li mu wax dafa. mooy ne buñ paree na nañ wax euh, nañ wax li euh, nañ wax ba d'abord affaire yi façon yi ñu xool li ci imam al-Qurtubi pas boroom tafsir bi mais moom mooy sëriñu boroom tafsir boroom al-Mufhim al-Maliki moom lim ci li mu indi ci loolu buñ paree ñu indi li nga xam ne moom la imam al al Ibn al-Qayyim indi ci Zadul Ma'ad fi hadyi xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam imaam al-Qurtubi raxmatullah alayhi dane dane ne waa jumhuur ixtalafa al-jumhuur fi kayfiyati salaati al-xawfi ala aqwaalin kasiira li-ixtilaafi al-axaadiis al-marwiyyati fi daalik fal nadkur tilka al-axaadiisa wa nadkuru ma'a kulli xadiisin man qaala bihi in wajadnaa daalik inshaa allahu taala fal nabda min daalik imaam al-Qurtubi al-Maaliki mu ne ah boroom waa jumhuur mu ne ñoom dañ cee wuute nag ci naka lañ koy jullee ci wuute yu baree baree bari ci wax yu bari lan moo tax mu ne lixtilaafil ahadiisil marwiyati ndax wuute gi nga xam ne moom la wuute xadiis yi nga xam ne dañ ko soloo ci yonent bi alayhi saa wasallam muy wax ci salaatul xaw fi wuute gu ñu wuute te bari te wuute looloo tax c'est normal wax yi ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom it wuute te bari mu ne nag man imaam al-Qurtubi ni may def mooy naa ci tudd naa tudd xadiis yooyu tuddoo xadis bu ne dinaa wax kan moo ne man xadis bii moom laa préféré moom laay doxe ndax loolu la mooy yu bari nii mooy foog nga def choix wala mooy fekk nga def choix nga jël choisir ne man xadisu diw laay jël version bi ñëw ci xadisu diw façon boobu moom laay jël moom laay doxale jeex na bu ko defee man salaatul xaw fi nit man na wax loolu man nekkuma fi di sonn di xam yépp façon yépp man naa ci xam benn bu dëgër boo xam ne fu ma dikkale fu ma fekke ci loolu noonu laa koy jullee mu jeex voilà dina am nag loo xam ne dinañ ci ñëw est-ce salaatul xaw fi gis nañ euh, bi ñuy gis di nettali affaire bi yonente bi alei satu salaam dafa jiite saxaaba yi allahu akbar su salaatul jamaa aussi waaye est-ce que waaye loolu bu mënula nekk leneen tamit mën naa nekk mooy ne salaatul xaw fi ko obligé wul te loolu fa dinañ ci ñëw insha allah obligé mu nekk mbooloo bu dee ne mbooloo mi man da nekk ndax xare bi ni mu demee la ku nekk day julli nu ko euh, bu ko defee day julli moom ni mu ko mane voilà moo xam dafa war moo xam day dox aw rukbaana comme li aaya yooyu wax insha allah ci gën dikk buñ ci àggee fa mooy bu leen gaay acculé noonu ba ngeen kii nag boobu moom moo xam ngeen di dox di dox ak seen tànk wala ngeen war ngeen jullee ni ngeen man waaw léegi kon nag nañ ñëw ci li imaam al-Qurtubi imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi mu ne dinañ tudd kon ci yooyu xadiis yi xadiis bu nekk ak ki wax ki nga xam ne moo wax loolu ci boroom xam-xam yi in bu dee ne in naa zalika bu dee trouvé nañu boroom xam-xam bi ne man xadiis bii laa wax insha bu soobee suñu boroom mu ne nag kon fal nabda nañu tàmbali kon ñu ngi déglu imaam al-Qurtubi lii toxal la boo xam ne boo demee ci al-Mufhim dinga ko fa fekk muy bu imaam al-Qurtubi Abul Abbaas raxmatullaahi alayhi léegi kon mu ne nañ commencé bil xadiisil awwal léegi moom dañuy indil xadiis yi voilà mais mooy yi nga xam ne moom dafa jàpp ne yii nii yu yu yu dëgër lañu mais sinon salaatul xaw fi kayfiyaat yi ba na yoo xam ne comme ni ma ko waxee sànq xadiis yooyu wéeruñu léegi mu ne xadiis bu njëkk bi wa huwa xadiisu ibnu Abdallah koo xam ne turam mooy muy Abdallah ibnu Umar ibnu al-Xattaab radiyallahu wa ardaahuma mu ne li nga xam ne mooy contenu bi ndax indiwul textuellement xadis bi dana wa madmunuhu mooy dans l'ensemble bi lii lay wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam salla bi ihda ta'ifatayni rak'atan mu ne dafa sàppe saxaaba yi jullee benn kuréel ci ñoom mooy ñaari sàppe lay doon benn kuréel bu njëkk bi mu jullee ñoom benn rakka beneen bi entre temps mooy buy julleeg ñii benn ràkk ñoom ñu jàkkaarlook noon bi ginnaaw gi ñoom ñooñ mu jiite benn ràkk ñu daldi dem mooy def reculer léegi ñi nga xam ne ñoo newoon seen ginnaaw doon surveiller daldi jël seen place voilà waqaamu maqaama asxaabihim léegi mooy dañuy changer place bu ko defee ñii ki nga xam ne moom ñoo woon ci kanam nekk ci ginnaaw yor arme ñi nga xam ne nag ñoo ne woon ci kanam doon julleek moom ñooñu ñu ne woon ci ginnaaw daal di ñëw daal di daal di ñëw bu ko defee euh, ñoom ñu daal di changer place loolu bu ko defee kon nu muy demee kon benn rakk lay julleek benn benn mbooloo ñu ñooñu ñoo ñu reculer dem jël place ñu yoroon ñi nga xam ne ñoo yoroon xeej yi ak ñi yoroon xeej yi ñooñu avancé ñoom ñu jël seen place ku nekk jël place ki ci des léegi ah ñoom ñu jàkkaarloog noon bi bu ko defee ñeneen ñi buñ ñëwee mu julleeg ñoom beneen ràkka mooy ku nekk ci ñaari kuréel yonent ci alei satu salaam jullee jaw benn ràkka après moom mu sëlmal mooy bu jullee deuxième bi lii mooy mooy ci jamono joo xam ne lii tukki la c'est sûr nga xam ne dafa dañuy wàññi julli yi waxoon nañ la salaatul xaw fi bu dee par exemple ci dëkk bi la kenn du ko wàññi ñeent lañuy ñuy julli voilà mooy ne loolu la bu dee ñeent ñeent bu dee kii am na nag xadiis seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu boo xam ne bi muy wax naan euh, suñu boroom euh, kii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dafa yoonal li nga xamante ne euh, mooy mooy mooy salaatul xawfi euh, julli julli julli julli joo xam ne mooy julli joo xam ne du julli tiit du julli joo xam ne julli du julli tiit joo xamante ne mooy julli normal ñeenti ràkka julli tukki ñaari ràkka julli tiit benn ràkka loolu boroom xam-xam yi lépp ci ñoom gisawuñ ko noonu jàppuñ ne nit ki mën naa julli benn ràkka noonu rek sëlmal même bu dee ne ku mel ni jëlee nañ ko ci wax la bu ñuy nettale ci imaam Ahmad ak imaam Ishaq ibn Rahawayh ñoom ñu demee ne loolu dëgg la xalaatul xaw fi bu amee ba affaire yi nit ki mën naa julli benn ràkk rek mu jeex waaye loolu noonu par exemple mooy boroom xam-xam yu ñi ëpp ci ñoom mooy ñoom daldi wuñ koy dégg noonu te ci loolu dañ jàpp ne déedéet benn rakkaay kese ah ah mooy fo loolu mooy bu jullee kenn euh, bu dee dafa jiite nit ñi benn rakka léegi ñoom dañuy jullee seen dañuy jullil seen bopp beneen ràkka loolu ci bii nii ñu nekk mooy ne xoola pour def lu gaaw xoola pour pour léegi ma wax ko benn yoon mu jeex mooy xoola kaabaa ngi loolu moo gën a simple forme yonent bi alayhi salaatu wasallam da xaaj armée bi deux deux parties ñaari sàppe mu taxaw ci kanam beneen sàppe taxaw ci ginnaaw beneen taxaw ci ginnaaw boobu ñi ko jiin a jege mooy sàppe bu njëkk bi ñooñu dañuy yoruñ seen arme ñi ci ginnaaw ñoo yor arme léegi mu daal di julli ak ñi nga xam ne ñooy sàppe bu njëkk bi benn ràkka après ñooñu reculer ñi ne woon yor arm yi ñi yoroon arme yi daal di avancer bu lool amee mu julleeg ñoom benn ràkka après moom mu sëlmal léegi kuréel yi ñaari kuréel yi ku ci nekk daal di mottali li nga xam ne mooy ràkka bi la dese mooy nga fay ndax yonent bi saa saam sëlmal na te ñoom ñépp kenn pareegu ci léegi ku ci nekk ci ñoom ñenn ñi dañuy julli ku nekk la après ngeen continuer julli benn ràkka mu jeex loolu mooy bu njëkk bi mu ne moom imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi te bii nii façon bii moom la imaam al-Awzaa'i nekkoon aalimu Shaam boroom xam-xamu Shaam benn benn benn benn benn xam-xam benn moo nekkoon aalimu Shaam bi boroom xam-xamu sii muy imaam al-Awzaa'i mu ne lool tamit la wax Ashhab ash imaam Ashhab bokk ci Maaliki yi mu ne lii nettali nañ ko tamit ci imaam ash-Shaafi'i voilà kon benn ngo deuxième bi mu ne loolu mooy xam mu njëkk mooy xadiis Seydina Abdullah ibn mu ne deuxième mooy xadiis Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne bii nii façon bii si si xadiis Seydina Jaabir boobu dalee na sàppe ñaari yo ñaari sàppe ah waaye bii nii dafa fekk moo tax dinañ gën a ñëw noon bi nekk seen diggante xibla bi mooy xibla bi fi ñuy féete ci côté jëm ci kaabal ngir julli côté boobu xibla bi mooy noon bi foofu la positionné wu léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sàppe leen ñaari sàppe Ah, mu julli ñoom ñépp julleek ñoom benn julli waaye mooy bii moom lañ gisoon moom lañ gisoon ci riwaaye imaam ibn Hisham yi mais bu sujootee mooy day naan allahu akbar ñépp ñaari sàpp yépp ne allahu akbar ndax noonu bee ngi ci kanam léegi bu taree ba ba rukkoo ñéppay rukkoo ñépp mu siggi ci rukkoo bi buy sujoot nag ñi ci ginnaaw duñu sujoot ñoom dañuy yor seeni arme taxaw ñi ci kanam ñi ko gën a jege ñoom ñooy sujjóot ak moom voilà léegi buñ bu bu jógee ci ràkk boobu mooy kon première ràkk bi mooy sàppe bu njëkk bi matal na ko alors que deuxième sàppe bi mooy matul ndax moo ñoom bi ñu rukkoo ay dañoo taxaw sujjóotaguñ léegi nag ñu def changement de place voilà bu ko defee bu ñu changé place gars yi mën a sujjóot ñoom ñu jël place yu ñu la yor armée yi ñoom ñu jotoon a sujjóot ñoom ñu sujjóot daal defaat noonu ba julli ji jeex loolu la léegi looyu nag mu ne lii façon bii euh, moom la ko mel ni imaam ibn abi layla daal di wax ak imaam abu yuusuf ci benn wax ci moom moom gis nañ ne dane wan yonent bi alei salaatu bu ko def bu ginnaawam mais lii dañuy nettali façon yi yi am xadiis yi tekkiwul ne moom dane xadiis yi wéruñ mooy am na ne dafa jàpp ne après kenn du ko def après yonent bi alei salaatu sax moom bu fi newee ci réew mi ci dëkk bi yónni ay saxaaba ñu dem xare yi ñoom mënuñu koo def ndax moom fokk moom mu nekk fa te lii mooy boo seetloo bii mooy lan noon bi dafa nekk seen ci seen seen ci xibla bi la féete loolu mooy kon deuxième façon troisième façon mu ne mooy xadiisu Sahl ibn Abi xasma ah, radiyallahu anhum mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam day julleeg benn mooy de façon yépp ñaari sàppe rek la leen di def ak nu arme bi toll ñaari sàppe day julleeg mbooloo mu njëkk mi sàppe bu njëkk bi benn ràkk après moom alayhi salaam mu taxaw bu taxawee mooy day taxaw bu jullee ñoom benn ràkka bu mat sëkk day jóg ñoom ñoom ñu continuer seen bopp mooy ne ñoom dañuy yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen di jiite benn ràkka taxaw ñoom entre temps ñoom ñu taxaw fa daal di tari rukon sujóot daal di toog taaya sëlmal après wane gi daal di dem ci ginnaaw bu ko defee beneen mbooloo mi daal di ñëw seen place ñoom ñu yor armes yi cette fois ci ñooñu yonent mi alayhi salaam bi mu taxawee noonu ràkka boobu mu jiite leen ko mu jiite leen ko boobu noonu après bu defee loolu mooy ne moom day pare yonent mi alayhi salaam matal waaye da leen di xaar day toog bu toogee mooy ñaareelu ràkk lii mooy yi ñuy wàññi ci ñaareelu ràkk bi mu jiite beneen partie bi taaya bi da koy guddal après day toog di leen xaar ñoom ñu daal di jóg xam nga ñoom duñ toog duñu toog yonent ma ne saa saa benn rakkaa ko dese moom la leen jiite léegi moom da ko leen di ba toog mu toog ñoom ñu continuer jóg daal di julli beneen rakka après ñu fekk ko ci taaya boobu mu sëlmal ak ñoom mu ne bu mel nii mu ne te lii moo niroo xadiisu Saalih ibn Xawaat bi loolu mu ngi ci sax imaamul Buxaari wëg yooyu mu ne bii nag moom la imaam Malik ibn Anas boroom ngir mi ak imaam Ash-Shafi'i ak imaam Abu Thawr ñoom bii lañ bii lañ jël mooy ban boo xam ne day jullee benn mbooloo benn ràkka ñoom ñu àggalee seen bopp fekk moom mu jóg taxaw ñoom ñu àggalee seen bopp sëlmal beneen partie bi ñëw fekk ko ci benn ràkk mu jiite benn ràkk toog di leen xaar après ñoom bu ñu jullee beneen bi leen dese après ñu mu sëlmal ñoom ñu sëlmal ak moom beneen ñeenteel façon bi mu ne mooy xadiisu abu salama bi nga xam ne moom la jële ci seydinaa jaabir ibn abdillah bii nii mu ne da leen jiite yonent bi aleyhi salaatu salaam da leen jiite quatre rakk moom la julli mais quatre rakk yi nan la demee te gisoon nañ ko tamit ci riwaaya bii mooy riwaaya imaam ibn hisham bi bi gisoon mooy ne quatre rakka moom la julli yonent bi alayhi salaatu salaam nan la deme te loolu ñoom imaam muslim ak ñooñu euh, euh, euh, ñoom tudd nañ bu xaw a mel nii lépp mu jaar ci Seydina Jaabir mu ne léegi moom nan la demee boobu mooy day julli ñaari ràkka day julli ñaari ràkka yoo xam ne day jiite première sàppe bi julli leen jiite leen ñaari ràkka sëlmal mu mat sëkk ñu sël mu sëlmal après ñoo ñu dem ci ginnaaw jël arme yi léegi beneen partie bi doon surveiller doon garder doon monte garde bi daal di ñëw ci kanam comme que bi ñuy sëlmalee mu julleek ñoom ñaari ràkka moo yonent ma day am ñeent yoo xam ne dafa julli ñaar sëlmal julliwaat ñaar sëlmal loolu lépp mu jiite ko nit ñi après mu jeex voilà bii nii euh, euh, moo tax nag lii nii euh, day wane am na ñi nga xam ne dañu naan masalaam kuy naafile di jiit koo xam ne day julli farata bokk na ci seen dalil yi bi lii nii ndax dañ ne yonent bi alayhi salaatu wasallam c'est sûr que deuxième bi da naafile ndax julli na ba pare julli na ñaari ràkka yoo xam ne loolu mooy doon farata bi léegi nag euh, après mu le fait que mu julli mu sëlmal ba pare jiitawaat nit ñi ñaari ràkka lool mooy lan lool mooy nekkoon kon da doon waaye loolu masala boo xam ne amaana bu ñu àggee ci wax yu mel noonu hal yajuuzu euh, euh, mooy iqtidaa'ul muftaridi bil mutanafil est-ce que loolu mën naa nekk ki nga xam ne day julli farata di julli ci ginnaaw ginnaaw koo xam ne même farata bi muy julli waa joo xam ne moom day naafila exemple waa joo xam ne dafa ñëw fekk nit ñi julli tàkkusaan ba pare mu ne mais julli ngeen tàkkusaana ñu ne ko waaw waaye boo bëggee ñu may la mbooloo de léegi waa ji ki koy may mbooloo daal di jóg jiite ko xam nga kooku day naafila ndax julli na ba kee nag day julli farata loolu est ce naa ne loolu loolu bu ñu ci àggee insha allah ci ay jataayam ci ay wax yu jëm ci yooyu dinañ ko leeral foofu wuute bi bi ci am insha allah léegi cinquième façon cinquième façon euh, te euh, wax ji kan moo wax lool kan ndax euh, mu ne loolu la imaam alxasan ibn abil xasan al basri loolu bii la tànn moom que ne da julli deux que imam bi tey bu doon tey ilimaan bi day jiite ñenn ñi bu dee ña mooy jàkk ràkk julli yoo xam ne dañ war a wàññi bu dee tukki la day leen di jiite ñaar benn fape sàppe bi entre temps ñu di garder bu paree ñeneen ñi ñëw mu jiite leen ñaari ràkk sëlmal ñoom ñépp ñu mu sëlmal ku nekk ak ñoom ñaari ràkk mu jeex loolu la imaam abil alxasan ibn abil xasan al basri loola tànn te moom tudd nañ ne lii imaam ash-shafi'i tamit tudd nañ ko ci moom cinquième façon bi seydna abu hurayra radiyallahu anhu lañ ko moo ko solo ak imaam abdallah ibn mas'ud ibn ummi abdin radiyallahu mu ne mu ne yeneen mi alei satu salaam dafa jiite sàpp bi ko gën a benn ràkk ginnaaw gi ñooñu daal di dem waaye reculer jël place ñu ci des mais nag sëlmaluñu mais sëlmaluñu euh, ñu jël place ñu ne jàkkaarloog noonu yi léegi entre temps ñeneen ñi ñëw mooy ñu changer place mu julli leen benn ràkka après nag moom mu sëlmal bu sëlmalee ñi ci des ku nekk nag mooy euh, ñi nga xam ne ñoo mujjee ñëw ñooñu daal di mottali après ñu sëlmal ñu dem jël place ñi nga xam ne ñu ngi woon di xaar. seen ginnaaw ñu ñoom ñu daldi def ni ñoom daldi mottali seen bopp benn rakk bi nga xam ne moo leen dese ah xam nga bii da nga naan mais lii mook riwaayu Abdullah ibn Umar bi xaw nañoo niroo ah da nga naan lii xaw nañoo niroo waaye bële mooy imaam bi da doon taxaw da doon taxaw. Euh, mooy ne da doon moom doonul woon sëlmal bàyyi leen noonu alors que fii mooy euh, ñoom après ñooy fayal seen bopp ñooy fayal seen bopp da imaam bi fekk moom sëlmal na euh, kon te wax jii eh, jële nañ ko ci imaam Abu Hanifa mu ne imaam moom imaam al-Qurtubi ba léegi ay waxam la ñuy toxal ci imaam Abu Hanifa ak ay ay àndandoom ba mu des imaam Abu Yusuf sixième façon bi mu ne ba léegi kon ñu ngi toxal waxu imaam al-Qurtubi raxmatullaahi alayhi ba léegi kon ñu ngi ci euh, waxu imaam al-Qurtubi ci al-Mufhim di toxal li nga xamante ne moo am ci wax yi kon nag mu ne bi nga xam ne mooy euh, cinquième bi sixième bi sixième bi mu ne imaam Abu Dawud as-Sijistaani moo ko tudd ci xadiis Seydina Abdullah ibn Mas'ud mu ne yonent bi alayhi salaam dafa kàbbaar mooy dafa dugg ci julli ji ñaari sàppe yépp daal di kàbbaar ak moom léegi deuxième mooy comme que ñaari sàppe la deuxième deuxième sàppe bi bi mu jullee yonent bi alayhi salaatu salaam benn ràkka ah mooy dañu def changement mooy ñoom ñépp commencé ndoo après ñu def changement de place deuxième sàppe bi mooy premier bi ñoom ñépp ñu duggandoo mooy commencé ndoo julli après mais nag mais du ñu paree ndoo julli gi ñii dañuy continuer ba pare après ñu change mooy dañuy continuer mais du ñu pare ñu def changement de place ñenn ñi njëkk pare après ñeneen ñi daal di fay mooy il faut lu mu ci demee mooy ñoom ñépp duñ ko defandoo. ndax bu ñu jullee doo noonu nee ngi seen seen ennemis yi ngi seen kanam bu ñuy jullee doo ñu leen bu ñuy sëggandoo di sujóodandoo gaa yi di leen boomandoo loolu moo tax mooy ne bu mu ci nekk rek mooy beneen façon beneen partie bi duñu du ñu àggale après nag bu ñee paree ñoom ñu àggale seen bopp léegi septième bi mu ne ba léegi imaam Abu Dawud as-Sijistani moo ko tudd ci riwaaye bu Seydina Abu Hurayra bii mu ne yeneen boobu dafa taxaw jàkkaarloog noon yi mooy dañu nekk seen kanam aa ah, bii beneen la bii beneen la dane dañu euh, dafa arme bi dañu taxaw mooy yeneen time saab-saab ak julli dañu taxaw jàkkaarloog noon yi benn partie bi léegi nag euh, problème bi fii mooy ne cette fois-ci xam nga yi gis nii yëpp da nga naan lii dafa mel ni xibla bi ci kanam la newoon te yenn riwaay nee na noon bi dafa newoon ci kanamu xibla bi bii nii nag façon bii di septième bi boobu mooy xibla bi da leen a féete ginnaaw mooy xib buñ jàkkaarloo xibla bi noon bi seen ginnaaw lay nekk xam nga loolu nag bii mooy gën a difficile léegi nan lay demee mu ne bii ah. mooy ñenn ñi kon ni ñuy def il n'est pas question ñuy ba ñu jàkkaarloo xibla bi ñu jàkkaarloo xibla bi ndax man nañ ko loolu fekk yaa ngi koy man mooy da koy def fekk jàkkaarloo xibla fekk mu ngi mën a nekk lool lool par force la charte la ci mbir yi mooy ne amul naan naa toto ne non non moo tax ku ku laajtewul dem yow dëkku jàmbur wala réewum jàmbur wala kër jàmbur yow yaa ngi fay door a dem xamoo fa. dëkk Dakar dem Tamba dem yow julli jot rek nga ñëw waaye waaye dégg ñu noonu rek nga jël kii bi jàkkaarlook fenn julli ba sëlmal waa ji ñëw ne la mais yow loo def nii fii nga féete du nii kooku day julliwaat ndax lan ndax manoon na laaj manoon na laaj lu ko am mu privé boppam ak laaj ndax bu moom xamu fi dafa waroon a laaj kon day julliwaat waaw léegi kon mooy fekk mën nañoo jàkkaarloog xibla bi dañ koy def léegi. kon bii mooy mooy noon yi dañu féete fan dañu féete ci opposé xibla bi léegi yonent ma lay saar-saar ni mu def daa ci daal xibla bi ak benn parti benn sàppe beneen sàppe bi jàkkaarloog ñoom tourné jàkkaarloog noonu yi voilà ah mu daldi di jiite ñi nga xam ne ñoo ko jiitu mooy ñi ñi topp ci moom ñeneen ñi taxaw ginnaaw gi mooy mu jiite leen benn rakka ah daldi replier wu ñi doon garde daldi ñëw mu jiite leen benn rakka bi mu leen di jiite ginnaaw lool léegi ñu àggale mooy li mu def day jiite day julli ñi mu ñi ñi ko ginoon ñi nga xam ne ñoom la ñoo ñëwoon ak moom mu jullee ñoom benn ràkk ñeneen ñi taxaw ginnaaw mooy benn rakkaaw beneen bi mu taxaw deuxième rakk bi entre temps bu jógee taxaw nag mooy ñi jot a julli benn daal di replier wu dem jàkkaarloog noonu ña ne woon foofu daal di ñoom daal ñëw mu jiite leen benn rakk. loolu lépp noonu lay def jullee kon ku nekk mu jiite la benn ràkk ñoom léegi nag buñ paree dañuy toog mooy yonent ma saa sa am ñaareelu ràkkam day toog xaar leen ñu àdd ñu mottali buñ paree mu daldi leen sëlmal mu daldi sëlmal pour ñoom ñépp léegi huitième façon bi mooy bu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bii nii mu ne boobu yonent mi aleyhi salaatu salaam day jiite gaa yi day jiite bu ñu njëkk ñi day sujjóot day kàbbaar ñoom mooy sàppe boobu kàbbaar mu jullee ñoom benn ràkka kese ak benn sujjóot kese après mu toog mooy du sujjóotaat deuxième sujjóot day toog bu ko defee ñoom sàppe boobu daal di àggale ñoom seen deuxième sujjóot bi des après du ñu wane ginnaaw noonu di dem non dañuy reculer summa nsarafu lqahqara mooy li comme yonent bi alei defoon ci xissatu euh, Seydina Ali boobu Sayyidatu Hamza daal di woon jorew kore jo kore euh, dañoon euh, gore woon daggoon boosu gëleemam gi ba mu ñëwee fekk ca Medina foofu la ca kër ansaar yooyu yële mu toogaloon mu xam dafa màndi mu ne summa rajaal qahqara bi mu ko tontoo wax ko li mu ko wax mu tontu ko li mu ko tontu moo xam ne kii dafa màndi mooy wanu ko ginnaaw dem mais day jàkkaarloo moom di recul loolu mooy summan saraful qahqara léegi ñu def noonu léegi ñu taxaw palaasu ñi nga xam ne ñooy sàppe bi nga xam ne ñoom julleeguñu woon léegi nag sàppe boobu ñëw kàbbaaral seen bopp rukoal seen bopp mooy ñoo koy defal seen bopp léegi bu ñu rukoalee bu ñu rukoalee yonent mi alayhi salaam daal di moom sujjóot loo xam nga dese woon na benn mu sujóot sujóot bi ko dese woon ci ràkk ba mu jiite woon ñële léegi ñii ñëw ñii nii mooy ñii moom bañ tollee biru kon la yonent sallallahu alayhi wasallam di sujóot deuxième bi ko dese woon léegi nag ñoom bu ñu siggee ci rukon bi fekk ko ci sujóot boobu après yonent sallallahu alayhi wasallam daal di jóg mooy bu ko defee mooy ku ci nekk ci ñaari kuréel yi yow sa benn ràkk mat na mu ne wa atam humu sajda allati baqiyat alayhim mooy yonent bi saa saam bu sujóot ak ñoom benn sujóot boobu ko desee woon léegi ñoom dañuy mottali beneen sujóot bu ci des après ñoom ñépp ñu jóg mooy kon ñaari kuréel yépp jóg nañ ku nekk am nga benn ràkk léegi nag yonent bi saa saam daal di julliwaat ak ñoom julli benn julli bii moom teqantelewul comme bële dane mu julli ñoom benn julli ka asra'i isra'a ñoom gën a gaawe loolu ñoom ñépp thumma fa salla bihim jami'an rak'atan ka asra'il isra'i nu mu gën a gaaw xam nga bii moom bii bii bii bii moom niroowul ak benn ci yiñ gisoon yii jëwee su sànk léegi neuvième bi ba léegi imaam al-Qurtubi rahmatullah alayhi boroom al-Mufhim mu ne mu ne xadiis euh, neuf bi mu ne mooy xadiisu ibn abi Hasma ci riwaaya Saalih ibn Xawwaat bi wax naa la tamit mu ngi sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi mu ne kuréel bu njëkk bi bi nga xam ne ci la julli benn ràkkaam ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam deuxième ràkka bi mu mu mu jullil ko boppam après moom mooy day jullee benn ràkka ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam deuxième ràkka bi moom moo koy julleel boppam mooy sàppe bu njëkk bopp mooy mu àggaleel boppam sëlmal léegi mu daldi di dem beneen kuréel bi daal ñëw beneen sàppe bi daldi ñëw voilà mooy gis nga mooy ñi ñoom dañuy julli ba pare da booy da jiite benn rakka après mu entre mu taxaw gis nañ bu mel nii ah gisoon nañ ko ci xadiis saali moom même même même bi après bu sëlmal ñoom ñu julli ba sëlmal dem mu des benn ràkk pour yonent mi alei satu salaam ñeneen ñi ah. léegi mu ne li nga xam ne mooy dixième bi te mooy dernier bi mooy dernier bi mooy bu imaam Abu Dawud as-Sijistaani riwaay imaam eh, lu ma wax waa imaam Abu Dawud gis nañ ne yu bari moo ko solo de moom imaam ibn imaam abu ibn Ash'as as-Sijistaani moo soloo tamit dixième bi mu ne kon dixième bi nan la mel mu ne mooy li li mu soloo ci xadiisu Seydina Xudayfa ibn al-Yamaan ak Seydina Abu Hurayra ak ibnu Umar Abdallah ibnu Umar radiyallahu anil jamii mu ne dafa julleek ñoon joo ci riwaay yooyu mu ne dafa julleek mbooloo mu nekk benn rakk waaye euh, benn rakk keseta ta mooy ta mooy benn rakk si fi mu ne lii imaam al-Qurtubi rahmatullah mu ne te lii li koy dëgëral mooy seen façon bii nii ñu wëndi xadiis bi bu seyna Abdullah ibn Abbas boobu la tuddaloon sànq ci début bi bi ñuy commencé noonu biir naan salaatul xaw bi mu ne dañu yoonal julli ci julli ci biir dëkk bi quatre rakk julli tukki deux rakk julli ci benn rakka loolu mooy mooy dixième nga xamante ne dixième façon bi léegi nag ci noonu kon la yooyu jeexe léegi nag mu des mu des nag ñu ñëw ci li imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi nga xam ni euh, moom dafa sincèrement dafa synthèse affaire yi nag ah, imaam Ibn al non ja euh, euh, jàmbaar dëgg la moom dafa def synthèse u li nga xam ne mooy wax yii yépp la synthèse benn yoon mu jeex bu ko defee yow boo ñëwee yow affaire yi da ngay xam ni nga xam ne noonu ngay doxale ah mu ne déglul li wax ci Zaadul Ma'ad fi hadi xayril ibaadi mu ne ci cas yi cas yi possible yi la doon nekk cas yi la salaatul xawfi mooy jullit d'insécurité ci lii la doon amee mu ne xoola benn benn kaawu ji mooy affaire yi il faut nga daal di koy traité ah nga xool xadiis yi wax yépp nga xool nga daal di xool naka nga leen di boole quoi ak naka mooy lan nga lan nga ci gis ak li nga xam ne dañ ko wax mu leer bu ko defee loolu nga daal di ciy sukkandikoo mën a am lu leer mu ne moom imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi bokk na ci li nga xam ne noonu la doon doxale mooy ne bu dee ne noon bi dafa nekk diggante moom ak xibla bi gis nga benn benn façon yi mooy ne yow jàppal këne man yiñ ma wax nii yëpp ma ne daa bari léegi jàppal mooy ne cas yi moo mën a nekk mooy soit noon bi nekk ci kanamu xibla bi wala mu nekk ci ginnaaw wala mu nekk ci wet yi looloo mën a nekk mooy man da nekk ci kaw man da nekk ci suuf léegi mu ne bu dee ne noon bi dafa nekk diggante arme bi ak ñi nga xamante ne nii mooy xibla bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ci maa ci li nga xam ne moom la baaxoo woon ni def te loolooy sunnaam loolu doon def mooy da leen doon daal di sàppe ñaari sàppe ñépp nekk ci ginnaaw mooy moom mooy gën a jege noon bi ndax imaam mooy nekk ci kanamam baat bi wax na ko bu ko defee ñeneen ñaari sàppe yi mooy ñaari sàppe kese lañuy doon ak luñ bari bari comme niñ ko waxoon ñu nekk ci ginnaaw day kàbbaar ñoom ñépp ñaari sàppe yi kàbbaar jàkkaarloo xibla bi ndax fala la noon ba ne mu tari rukkoo ñépp rukkoo mu siggi ñépp siggeendoo buy sujjóot nag ñi ko gën a jege rek kay sujjóot ak moom ba mat léegi bu ñu matalee ñooñu mooy ràkka boo kon ñooñu ñi ci kanam ñoom matal nañ buñ jógee ñi ci ginnaaw ñoom mooy buñ jógee léegi noon yi dañuy xam ne kon ñuy taxaw nañ léegi ñoom ñu daal di sujjóot ci ginnaaw ñi ci ginnaaw daal seen ñaari sujjóot après nag ñu ñu ñu ñëw avancé fekk ñi taxawoon ñoom buñ jógee taxaw ci seen deuxième sujjóot yi seen ñaari sujjóot yi ñoom ñu waroon ci ginnaaw ñu ñëw ci kanam ñëlee ñi ne woon ci kanam daldi dellu ginnaaw nekk ci ginnaaw yonent bi alei satu salaam def ak ñoom la même chose comme ni mu defoon ci bu njëkk bi après bu toogee di sujjóot ak ñi ñi ci kanam ba toog di di di di di di di di di di def shahaada yi ñi ci ginnaaw daal di gaaw ñoom daal di koy def mu sujjóot ak mu sëlmal ak ñoom ñépp lii mooy partie façon boobu façon boobu mooy benn ngoog benn benn baal yi moo am beneen façon muy nag cette fois-ci bu dee ne noon bi newul ci kanamu xibla bi imaam Ibn al rahmatullah alayhi mu ne bu dee ne nag noon bi dafa nekk foo xam ne du la bi mu ne des fois da leen doon def ñaari fa ñaari sàppe ñaari kuréel la leen doon def ñeen ñi daal di jàkkaarloog noonu bi ñeen ñi di jullee moom mooy ne duñ bokk kon fu ñuy féete mu jullee ñeen ñi benn kuréel bi benn rakk léegi ñoom ñu daal di buñ jullee ñoom benn rakk ñu daal di dem jël place su ñële ñeneen ñooñu daal di ñëw ñu jàkkaarloo noonu bi daal ñëw mu julleek ñoom deuxième beneen ràkk benn ràkk moom mu nekk ñaareelu ràkk ci moom alayhi salaatu wasallam nekk premier ràkk ci ñeen ginnaaw bi mu sëlmal kuréel bu nekk daal di fayal fay li nga xam ne moo la mottali sa julli ji la dese woon kuréel bu nekk daal di def noonu mu ne loolu mooy des fois noonu lay deme mu ne wa taaratal des fois nag du deme nii mu ne des fois mu julleeg ñaari kuréel yépp benn ci ñaari kuréel yi benn ci ñaar benn ràkk bii ba léegi mooy ci kaa boo xam ne noon bi dafa nekk foo xam ne fi mu leen féete mooy ci ginnaaw xibla bu opposé bi féete en tout que ça soit mu nekk gauche wala droite wala loolu en tout newul ci xibla bi loolu lañ la bëgg a wax mu ne des fois nag ni muy def mooy day julleeg benn ràkka benn kuréel benn ràkk mu jóg moom alayhi salaatu salaam pour julli deuxième bi ah buy jóg taxaw mu taxaw sàppe boobu mooy ñi mu jiite woon ñu njëkk ñoon daal di àggale moom bu jógee taxaw ñoom ñu mottali li desoon li leen dese woon ñoom fekk yonent bi alayhi salaatu mu ngi taxaw après ñu daal di su ñu daal di euh, sëlmal laata yonent bi alayhi salaatu salaam di rukkoo bu ñu sëlmalee fekk loolu lépp mu ngi tari ñu dellu ginnaaw ta beneen kuréel bi daal di ñëw julleeg moom alayhi salaatu wassalaam deuxième rakkaam moom mu nekk premier rakka ci ñoom bu toogee di tasha di di def shahaada yi di di di di di taaya ah, beneen partie bi mooy ñooñu noonu mu mujjee jiitu daal di jóg julli benn rakka bi leen dese moom mu toog di leen xaar mooy guddal li nga xam ne mooy tashahhud bi seede eh, kii bi eh, taaya bi guddal ko ñoom buñ ñëwee ba toog di taaya après moom mu sëlmal moom mu sëlmal ak ñoom daal di leen mu jeex mu ne loolu mooy beneen façon mu ne wa taaratan fois des fois te lii moom lii lii ya subhaanallah des fois mu ne beneen bi des fois day julleeg benn kuréel bi ñaari ràkka bu ko defee après ñaari ràkka bu ko defee kuréel boobu daal di sëlmal mooy yii mooy yiñ gis yëpp la defal synthèse kuréel boobu ñaari ràkk la jullit ñoom yu mat sëkk ñu daal di silmal léegi beneen kuréel bi daal ñëw mu jullee ñoom yeneen ñaari ràkk daal di sëlmal moom mu am ñeent ñoom ñu am lan ku nekk kuréel bu nekk am ñaar-ñaar mu ne wa taaratan léeg-léeg des fois mooy yépp mooy bu ci nekk nii ay te mooy dernier bi mooy avant dernier bi mu ne des nag day julleek benn mbooloo mi eh, benn ci mbooloo yi ñaari ràkk après mu moom ci boppam mu daldi sëlmal ak ñoom eh, day julleek benn mbooloo mi ñaari ràkk mooy ñaari ku ñaari kuréel yépp bu ku ci nekk benn bi mu julleek ñoom ñaar sëlmal beneen bi ñëw mu sëlmal bu ko defee ku nekk eh, jiite na la bii mook bële ñoo yem rek ba bii boo seetloo mook biñ jóge ñoo yem mooy ne day julleek ñii ñaar sëlmal julleek ñii ñaar sëlmal loolu la wax fële voilà ndax benn la léegi kon bu mujj bi mu ne wa taaratan des nag mu daldi julli ak benn ràkk lay julli benn kuréel bi après ñooñu dem te du julli mooy du matal julli ji du après du du ko du du mooy benn ràkk kese lay julli laata muy julli beneen bi ñooñu daldi dem bu ko defee beneen kuréel bi daldi ñëw ñëw seen place mu daldi leen jiite benn ràkk ñoo it te ñooñu it duñu duñu ñu continuer ci saa si bu ko defee yonent mi alayhi salaatu salaam am ñaari ràkk ñoom ñu am benn ràkk te bii nii moom la kan doon wax euh, moom la mooy riwaay imaam Abdallah ibn Abbas bi te moom lañ mooy bu mujj bi imaam al-Qurtubi daal di cité léegi nag euh, yii nii par exemple léegi loolu mooy affaire yi affaire yaa ko gis nga imaam al-Qur euh, imaam Ibn al-Qayyim affaire yi ni mu simple ak ni mu ni mu kiiwee mu jeex. xam nga wute na yiñ wax sànk yépp moom dafa yooyu yépp la jël boole kon ci noonu kon ci lañ jeexale kayfiyaat yi léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo tànn dañoo tànn mooy ñenn ñi ñoom dañoo tànn ne xadiisu diw façon boobu moom moo gën a dëgër fi man doxe loolu loolu kooku mooy mbir yi loolu la amul ay bii moo gën am na ñu ko naan bii moo gën a wér bii non am na ñoo xam ne dañ dañuy xool yi nga xam ne ñoo gën a seenu degré wér moo gën a fort moo gën a dëgër comme boo xam ne ci saxiixay ni lañ ne nañ jël yooyu noonu jiital leen ci yeneen yi am ñu ne déedéet dañuy xool daal affaire bi ki façon bi nga xam ne mooy euh, cas bi daal cas bu nekk bu dee ne ça dépend ci circonstance yi est-ce que noon bi ci kanam la nekk wala boo féetewul ci xibla bi la nekk wala féetewul am ñu wax yeneen yi wax am ñuy nootal yeneen ak leneen waaye li dina dëgër mooy imaam Ahmad wax ne lii yépp xadiis yi nii yépp nii ci salaatul xawf mu ne daal li ciy jëfe benn ci ñoom loolu boo ci jëfe loolu mën naa nekk loolu lu ci waay laay waay jëfe baax na voilà mooy lu ci waay def rek amul amul amul ñu naan xoolal ma lii rek xoolal ci façon bi muy julleetu julleewul bi nga xamante ne nii sawaay sama sëriñ moom la moom la tànn ndax sama sëriñ déedéet loolu moom amul mooy lu ci waay def baax na yow nag bu dee dafa bari par exemple nga ne affaire dafa bari dañ naan la jàppal benn jàppal benn mooy man xoolal amaana bi ci gina bi ci hmm. gina yomb moom mooy bi nga xam ne mooy imaam bi day jullee benn kuréel bi ba mu jeexal takk après mu jiite waat leen mu mu jiite beneen kuréel bi mu jeex tàkk ku nekk jeexal tàkk mu jeex jàppal boobu jëfe ko ta def mu jeex tàkk nga am salu leer yow nga nekk ala bayyina saway kon yëf yaa ngoongu mooy ne kon affaire bi amul kii moo gën a dëgër la Euh, te lii lii imaam Ibn al-Qayyim wax nag wax naa la moom la imaam al-Hafiz ne wa huwa wa hadha huwa al-mu'tamad lii nag mooy li nga xam ne moom la ñuy sukkandiku mooy li nga xam ne euh, mooy euh, lu dëgër la insha allah léegi léegi nag buñ gisee loolu xam naa kon tey ci kayfiyaat yi lañuy yem hmm, ci kayfiyaat yi lañuy ñuy yem la ñuy yemandi insha allah ndax waxtu yi xaw na gudd jëloon nañu ndax kayfiyaat yee mel noonu waaye bon mooy da ngay jàpp liñ la mujjee wax da jàpp liñ la mujjee wax mooy jàpp ci benn boo ci def baax na te tamit del sóoraale bu am beneen affaire ngay sóoraale est-ce que noon bi dafa nekk ci xibla bi wala nekkul foofu voilà yooyu yëpp tamit dañ ko ciy sóoraale boo ko defee après nag boo ci tànn ci yii rek moom fa xasan wallahu taala a'lam